mooy ñi nga xam ne ñooy ñi gëm dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye wale wala ya'lama ngir mu wane tamit wane gu feeñ alladina naafaqu ñi nga xamante ne nii ñooy ñi naafiq ñi nga xam ne ñoom ay naafiq lañ dañuy wane li nga xamante ne nii mooy ci biti nii dañuy wane ne yéen a ànd waaye li ci biir sori nañ leen mu ne moo ñu boroom dafa def li nga xam ne li leen dal yépp keroog ngir rek mooy ba léegi day ñëw di la wax ne c'était daal di détaché ñi nga xam ne wane mu leer ba ñépp gis ndax wax nañ la suñu borom subhaanahu wa moom soxlawul xare xam am ngir mu xam ne kii moo dëggoo keewul dëggool moom xam na ko bu yàgg waaye pour nit ñi ci seen bopp ñu xam ana kan moo dëggu ci ñoom ak kan mooy ki nga xamante ne nii moom moom moom moom day kàcc li muy wax du ci dëgg moo tax mu ne dama ko def ngir ma xam ni ngir ma wan leen ñi nga xamante ne dëgg-dëgg almu'miniin ñoo ñu gëm dëgg-dëgg wali yaalama ngir tamit suñu borom daal di wane wan xamle mu mu xam wane mu leer alladina naafaqu ñu nga xamante ne ñooy naafiq yi di wane lu ñu gëmul de wa qiila lahum taalaw léegi nag fii nag lay nettalee keroog bi nga xam ne ci lañu def défection bi ñu ñëwee ba Uhud noonu laata xare bi laata bi ñuy door ak si Uhud ñu daal di dëpp dem seen yoon mu ne ñooñu ba ñu boroom nag dafa def lii dal leen waqi ngir mu wane ñi nga xam ne ñoo naafiq keroog mooy la leen dal keroog ma bës boobu yëpp xam nga nga ànd ak nga yow ngeen nekk premièrement minoritaire ngeen di dem war a dajeek seedi noon ba pare ngeen dem mu am ñu def am défection ñu génn ci arme bi daal di dem naani kaani daal di ñibbi loolu rek musiba la gu dal gu dal nit moo tax mu ne gis nga li dale ci bésu Uhud maa asaabakum yawmal taqal jamaan bés boobu noonu la leen fa dal yépp mooy jàngatal yépp bépp nattu bu leen fa dal rek xamal ne buur yàlla lii wa tax mu def ko ngir moo tax ci la ci ci la wanee ñu bari ci naafiq yi dëkkate yoo naafiq yi desaatoon na même bu demee gisoon na ña taxawoon naan law kaana lanaa min al amri shay'un maa qutilnaa haahunaa waaye xam ngeen ne mbir yi mos bu ne woon dara leen luy mbir yi bu ne woon suñu loxo kon doon du kon doonu ñu gañe fii de suñu boroom nag ne la leen fa dal ci bésu Uhud keroog bi ñaari kuréel yi dajee yépp ñaari mbooloo yi ci namm namm suñu boroom la amee de ngir tamit suñu boroom daldi xam wone ñi nga xam ne ñooy ñi ko gëm dëgg waaye wone alladina naafaqu ñi nga xam ne ñooy naafiq yi wa qiila lahum ñu ne leen taalaw héeyéen dikk leen qaatilu waay waay xeex leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla comme que génn nañ ba fii awit fam waay waay bu ngeen ko manul waay waay bu ngeen manul xare waay waay défendre leen seen bopp ndax waa Quraysh kat ñoom nag dañoo jóge seen dëkk da ngeen a foog dañoo jóge yéen a gën xam sax yéen dangeen di tay taylu Quraysh mos foog ngeen ne dafa jóge Quraysh dafa jóge Makka daal di dajale ñi nga xam ne ñoom la dajale ci waa Banu Kinaana ak ñooñu ak waa waa waa waa ñooñu dëkk ci montagne ci Ahbash yi ñooñu yëpp nga foog ne da leena daal di dajale ngir lan ngir ñëw ba Medina fii après de pat noonu ngir def promenade de santé nga foog ne looloo leen fi indi woon di doxantoo ko def promenade ak randonnée ci désert bi fii Medina xam ngeen ne mos loolu taxu leen a jóg yéen kon waay waay wa qiila lahum ta'aalaw seen mbokk jullit ñi di leen di wax mooy kan moo leen wax loolu mooy abdallah ibn amr ibn haram di waalu di jaabir ibn abdillahi radiyallahu anhuma comme li nga xamante ne ni noonu lañu ko gise woon moom moo ñëw ba keroog bis bi nga xam ne ci la abdallah ibn ubay ne sii daal moom jàpp naa ne xeex du fi am du dëpp moom mooy ki nga xam ne moo leen toppoon ñëw ne ñoo gisoon nañ la waxoon suñu boroom nag subhaanahu wa ta'ala loolu lay nettali mu ne ñooñu noonu suñu boroom daa def lool ngir ñu feeñ ñu xam leen ni ñii ñooy dëgg-dëgg naafiq yi wa qiila lahum ñu naan leen taalaw dikk leen waaye waay ñëw leen qaatilu ngeen xeex fii sabilillahi ci yoonu yàlla wi awidfa'u wala bu ngeen ko manul xeex ngir ngir l'islam waaw boog minimum boog défendre leen seen dëkk boog défendre seen bopp boog ndax Quraysh dañoo ñëw ngir faagaagal nit ñi biir Medina kon nag waay waay bu ngeen la xeex ngir défendre l'islam au minimum ngeen défendre seen der ak seen i mbokk bokk xaalu ñu naan ñoom naa naafiq yooyale law naa la mu qitaalan waay waaye bu ñu xamoon ne fii de xeex dina fi am la tabaa naa ko waat naa ne kon de konoonte kon dinañ leen topp suñu borom ne hum gis nga gis nga gaayooyee di naafiq yooyu lil kufri yawma idin keroog de ak kéefër lañ gën a aqrabu minhum lil iman ak kéefër lañ gën a jege li nga xam ne mooy yàlla yaquluuna ñu ngay wax bi afwaahihim ci seen làmmiñ ya maa laysa fii quluubihim loo xamante ne nii nawul ci seen xol yi de wallahu te buur yàlla a'lamu moo xam nag bi maa na li nga xam ne moom la ñuy nëbb mooy li ñu naan xam bu ñu xamoon ne xeex du fi am doo kononte kon bu ñu xamoon ne law na'lamu qitaalan ñu xamoon ne xeex dina fi am lattabaanaakum kononte kon de dinañ leen topp mooy ne suñu borom wax jooju la ne ñoom ñu ngi wax ci seen làmmiñ yi maa laysa fii quluubihim loo xam ne nawul ci seen xol yi mooy ne dañuy kàcc ñoom ñoo gën a xam ne xeex na fi am ndax buñ xamoon ne xeex du fi am dañ dul woon sax génn mooy ne ñoom lan moo taxoon kon ñu génn dam nañuy génn xare lañ ñu wax ñoom ñu d'accord ci même bu dee ne seen président moom lim gisoon mooy ñu toog waaye mais mais bu doon loolu la comme nañu ko waxoon mais da doon wax kon man yonent mi alayhi salaatu salaam booy génn man du ma dem ndax man sama avis moo roon ñu toog fii waaye mu dem ba xam ne nag daa caaxaan faaxee dëgg des mu dal di rocceeku naan non c'est que yow li nga xamul Abdallah ibn Amr ibn Haram mooy ne fii xeex dafay nar da am quoi bu fii xeex naroon a am konoon te kon ne dinañ leen topp suñu borom ne gis nga ñoom lañ gën a jege li nga xam ne mooy ngëm yàlla amuñ dara ci ngëm yàlla ay kéefër lañ gën a jege ñu ngay wax ci seen làmmeñ yi maa laysa fi qulubihim loo xam ne nawul ci seen xol yi te buur yàlla nag alamu moo xam bi maa na li ñuy nëbb alladina mu ne ñooñu ñooy ñi nga xamante nii ñoom ñoo doon wax ba léegi bokk na ci seen kàccorte yi ñu doon wax ñoom naa naafiq yi mooy ñi nga xam ne xaalu dañ doon wax li ixwaanihim ci seen di wax seen mbokk yi waqaadu ñu toog ñoom non seulement jamuñu jihaaduñu mooy même bu dee ne ñenn ñi génn nañ ba ci biti mais ba bañ àggee Uhud laata xare bi am laata waa Quraysh yi ñëw ñoom def nañ défection tournée mooy ne ñu bàyyi toog jihaadu ñu ñibbi mooy ne ñooñu noonu ba pare non seulement biñ leen naan yéen ñëw leen ngeen defaan au minimum ngeen bu ngeen xeexul ci yoonu yàlla book ngir yàlla bokk li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir baatu yàlla bi l'islam féete kaw yéefér waaye waaye kon défendre leen seen bopp ndax ñii dañoo ñëw ngir boom ñu ñu naan waaye dañoo xam ne fii xeex du fi am waay bu fi xeex naroon a am waay kon konoonte kon dinañ leen topp waay suñu boroom nag ne ñoom gis nga du lool rek lañ def alladina ñooy ñoom naafiqi ba léegi xaalu keroog Uhud ñu ngi naan li ixwaanihim wa qaadu ñoom ñu ngi wax seen mbokk yi ci waa lansaar yeeg yooyu mooy waxoon naa la mbokk bii nag du mbokk deret di leen wax naan wa qaadu ñoom ñoom fekk biñ leen di wax ñu ngi toog ñoom xeexuñu bàyyi naan mooy bi gaa yi dëppee bi xaar xare bi amee ba ñibbisi ñu naan seen mbokk yi law ata'una ma qutilu naan seen mbokk yi xam ngeen ne moos bu ngeen ñu suñu mbokk yi ñu toppoon lii leen dal ña fa faatu de moom bu doon ne fekk waaye am nga ne abdallah comme abdallah ibn amr ibn haram mi ñu toppoon naan gaa yi ñëw leen ngeen ngeen ngeen bu leen bu leen gàcceel seenu yeneent ak seen ñoñ bi ngeen gisee li nga xam ne moo teew bi ngeen gisee lii teew teew mu ne waaye xam ñoom ñu naan nag ñiy faatu ci wàllan saar yépp ñu naan nag xam nga ne ñooñu moos bi gaa yi dëppee law ata'una bu ñu toppoon maa qutilu kenn du leen rey qul suñu waroom na yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu leen ta wax leen fadra o comme que noonu la yéen daal yéen yéenay ñi nga xam ne yéen a mën a parade dee quoi yéen daal pour yéen yéen ci seeni pexey bopp yéen di ngeen fexe ba fa nit ñiy deewee du ngeen fa mas sa nekk fu dee di ñëw yéen ngeen rëccu du leen fa fekk suñu boroom nag nekk ah yow léegi sang bi wax leen ne qul wax leen fadra'u an anfusikumul mawta in kuntum saadiqin ndeen li ngeen wax dëgg la que ne yéen gars bu ñu leen toppoon duñ dee yéen daal yéen a xam ajalu nit ñi quoi yéen yéen a xam délai yi déeg yi yàlla déeg nag diw moom heure bi lay faatoo moom bu heure bi jotoon ci la tànkam di damm ak loolu yéen yéen a ko xam ci la dam euh, damme ba ñu diw ak lii ak loolu yéen loolu yéen a ko xam bu dee ne nag léegi yéen yéen a xam yooyu xam ngeen kumpa nag fadra'u wax la leew yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee leen fadra'u an anfusikumul mawta waay waay hé kon nag kon ko lool la léegi yéen yéen fegal leen seen bopp dee léegi bu leen deewati mooy bu benn naafiq deewati kon nekk leen ay ay ay ay ay ay ay immortel in kuntum saadiqiina bu dee ne dëgg ngeen ci li ngeen di wax suñu boroom subhaanahu wa taala lool mu ne nag jullit ñi wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaata bal axyaaun inda rabbihim yurzaquun mu ne walaa taxsabanna alladina qutilu mu ne bu leen yaakaar ne nag ñii nga xam ne ñoo faatu fii tey ñii ñii nga xam ne ñoo faatu fii tey Uhud bu leen ne ñoom qutilu dañ leen a fii ñi nga xam dañ leen a rey fii sabilillah ci yoonu yàlla muy ñuy xaree ci toolu yàlla te yàlla kese tax am waatan bu leen foog ne ñooñu noonu dañoo génn àddina de mooy ne dañoo deede déedéet bal li am ba des mooy ahyaa un ñooñu dañuy dund inda rabbihim fa seen boroom yurzaquuna ñu leen di wërsëgal aaya bii gisoon nañ ko ci xadiis ba nga xam ne mooy bu sayyidina abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu bi nekk ci saxiixu imaamu muslim ibn al-hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi bi ko taalibeem yi laajee ci aaya bii mu ne moom laaj na ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di ne ñoom seen seen ruux yi dañ koy def ci ay picc yoo xam ne biir ay picc yoo xam ne yu la yu yoo xam ne dañuy naaw biir àjjana di fa xéewlu di fa fooy num leen neexe di delluwaat ci làmp yooyu la nga xam ne ñoo nekk ci aras kon aaya boo bii nii loolu lay wax na ko noonu sayyidina abdallah ibn mas'ud ibn abbas radiyallahu anhu wa ardaa ni nga xamante ne nii noonu la ko imaamu ahmad ibn hanbal solo na ko noonu tamit imaam ibn jarir daawi na koy solo ak imaam abu daawud ak imaam alxaakim ci almustadrak te bi mu ko soloowee moom imaam alxaakim dane saxiixun ala charte sheyxayn walam yoxrija mu ne xadiis bii de moom wér na te ci charte yi nga xamante ne mooy ñaaru cheikh yu mag yi di ñaaru boroom xam-xamu xadiis yi di imaamu muhammad ibn ismail albuxaari yu rahmatullahi alayhi ak sayidina muslim ibn alxajjaaj alqushayri naysaabuuri yu rahmatullahi alayhima soloo nañu ko bi ñu ko wax ñoom soloo nañu ko ti seen charte la nekk kii ne imaam ad-Dhahabi daal di ci ànd ki nga xam ne mooy imaamu Ahmad imaamu al-Hakim ne wax na dëgg lool la ci shart imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi la nekk imaam Ibn Abbas kon ci boobu mu mu ne moom imaam ibn abbas mu ne aaya bii nii di walaa taxsabanna alladina qutiluu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun inda rabbihim yurzaquun mu ne aaya bii nii nazalat haadihi l aaya fi hamzata wa fi hamzata wa asxaabi mu ne aaya bii de dafa wàcc ci ki nga xamante ne mooy sayyiduna hamzata ibn abdil muttalib radiyallahu anhu wa ardaahu ak ñi nga xamante ne ñooy ay ay ñi nga xam ne ñooy ñi faatu keroog Uhud di mbokkam yi faatu génn àddina Uhud mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam après fa la nettalee hadis bi xam naa duñ ci ñëw ngir bañ a gën a guddal la boo xamante ne wala nañ ko wax rek inshaa allah ndax imaam Ibn Abbas dane lamma usiba ixwaanukum bi Uhud dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane keroog bi nga xamante ne nii moom lañu Euh, euh, euh, gaaj ñi nga xamante ne rey ñi nga xam ne ñoom lañ rey suñu seen seen mbokk yi keroog Uhud suñu boroom dafa def seen ruux yi ci seen ci biiru ay picc yoo xam ne yu vert lañ ñuy naan ci li nga xam ne mooy dexu àjjana yi di lekk ci li nga xam ne mooy meññeef yooyu di dem ci làmp yoo xam ne ci ay or lañu yu noo xam ne dañoo ñoom lañu def ci arash ñu ñu daal di fay am li nga xamante ne nii xet gu neex lekk gu neex ak tamit nekk fa nekk goo xam ne daal ci gàttal gi gàttal lu ndaataa tëllëxe loolu léegi nag ñu ne layta ixwaanana ya'lamuuna bima sana allahu lana ñu ne waaye aka neexoon waay suñu mbokk yi ñi nga xam ne ñoo des àddina daal di xam li nga xam ne moom lañu suñu boroom subhaanahu wa defal ci ay teraangaaki xéewal fii nii li ay laa yazhadu fil jihaadi ngir bu ko defee ñu baña bàyyi jihaad daldi di koy ba wan ko ginnaaw dummóoyu ko wala yankilu anil harb ñu daal di bàyyi xare nag ci yàlla tax suñu boroom subhaanahu wa taala ne leen ana uballighukum ankum fa anzala allahu taala haadihi l seegi nag bi ñu waxee loolu naan aka neexoon ñi nga xamante ne nii ñooy suñu mbokk yi daal di daal di yëg li nga xamante ni moom lañu suñu boroom subhaanahu wa taala defal ci ay teraaga suñu boroom subhaanahu wa taala ndax ñooñu ñu ngi àddina mooy ñi génnul àddina te ñoom ñii ñoom ñu nga ñoom génn nañ àddina ba pare léegi nag état bañ nekk lañuy ñuy dund ci ndaataa tëllëxeek saada foofu noonu loolu noonu nag lañ bëggoon seen mbokk yi des daal di koy yëg ba bu ko defee ñu gën góor góorgóorlu te xam ne lii leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg mooy dëgg ñoom xam nañ ko mais ñu gin cee jàpp bañ koo neenal de suñu borom ne man maa leen di jottali loolu seen mbokk yooyale après ci la wàccee li nga xamante ne nii mooy aaya bi ne sa tahsabanna bu leen jortu da bu leen yaakaar alladina qutiluu ñi nga xamante ne nii ñoom lañ faat fi sabilillahi ci toolu yàlla amwaata kene ñoom dañoo dañoo ay dañoo dee dañoo génn àddina noon de déedéet bal ahyaun moom ñu ngay dund inda rabbihim fa seen boroom yurzaquuna ñu leen di wërsëgal farihiina ñu daal di bëgg bi ma aataahumullahu min fadli ñu ngi bëgg ci li nga xam ne moom la leen suñu boroom subhaanahu wa taala jox ci li nga xam ne mooy ngëneelam wa yastabshiruuna billadina lam yalhaqu bihim min xalfihim ñu ngay bëgg tamit ci ñi nga xamante ne nii ñi bëgg ñu di tamit jottali mbëggal googu te googu ñu bëgg ci ñi nga xamante ne ñooy jullit ña des te génn ñu àddina keroog Uhud ak seen mbokk ya fa des mooy shuhadaa yi de toute façon ñoom ñëpp lool xam ne dañuy bëgg ca ña des nekk ci yoon wañ ne woon ba am lii nga xam ne mooy shahaada naan nag lan lañuy wax allah xawfun alayhim di leen souhaiter di leen di leen souhaiter lii allah xawfun ta di leen ko wax allah xawfun alayhim waay waay bu leen am lu ngeen di ragal ci li nga xamante ne mooy ñëw ci kanam de wala hum yahzanuuna te bu leen ragal tamit ci li nga xamante ne nii bu leen am benn njàqare ci li nga xam ne moo romb mu ne yastabshiruuna ñu ngay bëgg bi ni'matin min allah ci li nga xamante ne mooy xéewal goo xam ne ci suñu boroom subhaanahu wa ta'aala la tukke wa fadlin ak ngëneelam ma anna allaha te buur yàlla laa yudi'u ajral mu'minin moom nag du sànq aj payu ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm moom subhaanahu wa ta'ala luy nag mooy aaya bii nii di wala tahsabanna alladina alladina yuqaatalu alladina qutilu fi sabilillahi amwaat gis nga lu amwaata aaya boobu mooy lii nii nag benn wax la rek am na yeneen wax yoo xam ne inshaa allahu taala ci li tax aaya bi wàcc bu ñu ci àggee inshaa allahu dina ñu ko gis li tax ñoo bu ñuy gis ay ghazwatul ihyan ak yooyu noonu inshaa allah dinañu gis tamit yeneeni sababu nuzul yi tax aaya bii di la wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah daal di wàcc ak ak xaadisatu bi'ru ma'una inshaa allahu taala surtout boobu sax bi'ru ma'una bu ñu fa àggee inshaa allah muy teenu ma'una boobu nga xam ne fa lu ñu rayoon ñoom nijaayu sayyidina anas ak ñam àndaloon de ibn Milhan radiyallahu anil jamii dinañ ñëw ci yeneen bii wax nañ la benn euh, sababu nuzul bi Seydina Abdullah ibn Abbas am na nag yeneen li tax aaya boo wàcc kon gis nañu loolu kon suñu boroom ne alladhina yastabshiruna ñu ngay bëgg bi ni'matin minallahi ci xéewal goo xam ne dafa tukkee ci yàlla wa fadlin ak ngëneelam wa anna allaha te buur yàlla laa yudi'u du sànk de ajral mu'minina payug ñi nga xam ne ñoo ko gëm amul kenn ku gëm borom bi subhaanahu wa jëf lu baax nga ñëw yawmal qiyaam te yàlla kese tax nga ñëw mu ne la nag c'est que nag léeboon léppoon la quoi déedéet wala yow sa jëf ya gisatuma ko xamatuma registre bi ñu ko bindoon malaaka ma réeral na ko waay waay waay waay ci <coughs> raqibun atidun réeral nañ sa dossier dossier yee bari vous êtes des plus des milliards et des milliards déedéet suñu borom ne laa yudiu wa anna allaha te buur du sànkre ajral mu'minina payut ñi xam ne ñoo ko gëm ñooñu ñooy ñan mu ne alladina stajaabu bi lillahi warrasuli min ba'di ma asaabahum alqarxu lilladina axsanuu minhum wattaqaw ajrun azim aaya bii nii nag inchaa allahu taala aaya la boo xam ne moom moo ñuy nettali eh, eh, xare bi topp juste bi nga xam ne moo am Uhud ca suba ga te moom nañ war a gis inchaa allahu taala bu ñu paree ci gazwatu Uhud ni xare bi ci tegu nag aaya bii nii moom lay wax moo taxoon mala na bam doon wax aaya yoo waxoon naa la ko ne bi ñuy commencé di wax ci tafsir bu bu gàtt bii nii waxoon naa la ne début bi que ne aaya yii nii di 58 aaya yi du Uhud la wax waaye day waxaale xare bi nga xam ne moo xew ca suba ga beneen xare boo xam ne xew na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy taxawal am na aaya yoo xam ne fii nii loolu lay wax aaya bii nag mu loolu lay wax te am na buñ gisoon nit bu ko doon wax léegi nag moo tax duñu ci yàgg te duñ ci sax wax dañuy wax noonu ci kaw incha allah ah xare boobu mooy ban xare ak lu ko waral ak yooyu incha allah buñ paree ci Uhud ghazwat Uhud nii ba tëj ko moom la ñuy dugg automatiquement te loolu nag boo gisee kon alxuraan mooy boo gisee bi mu nettalee Uhud ci la boole loolu mooy tamit yor yenn moo tax yenn borom xam-xam ni rahmatullahi alayhim ñoom ghazwat Uhud ak xare boobu benn xare rek lañ ko considéré même bu dee ñaari xare la lañ ko ñeneen ñi di considérer waxoon nañ la ne loolu moo tax kon ñu am wute ci ñaata nombre de xare la yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare kon nag xare boobu noonu moom la wax ni inshaa allahu taala bu ñu ci àggee ba ci wax dinañ jëlaat aaya yi gin koo yaatal wax tamit xaw-xaw yooyu mu yaatu ba ñu ñëwaat ci aaya yi inshaa allahu taala kon suñu borom ne ñooñu nga xam ne ñooy ñi nga xam ne suñu borom du sànk seeni jëf udnoo ñooy alladina ñi nga xam ne istajaabu dañoo wóyul lillaahi ñeel buur yàlla wóyul yàlla war rasuuli ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam min ba'di ma asaabahumul qarh ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la leen blessure yu metti yi dale keroog Uhud yo ginnaaw malgré loolu ni blessure yu metti bi leen suñu borom woowaate ak yonentam ci beneen chanc di beneen xare dañoo wuyu mu ne gis nga ñooñu nag lilladiina ahsanu minhum ñeel na nag ñi nga xam ne ñoo rafetal ci ñoom te ñoom ñépp ñooñu wattaqaw te ñu ragal yàlla ajrun ñu de ñeel la leen li nga xamante ne nii mooy pay azimun goo xamante ne nii gu róyoro yoro yoro yoro yoro gu màgga màgga màgg boog alladina mu ne ñooñu boo xamul ñooy ñen ba léegi mooy ñi nga xam ne qaala lahumun naasu nit ñi dañ leen ne inna naasa nit ñi qad jama'u lakum dajaloo nañu def benn dank contre yéen ñoom ñépp nit ñépp ñoom def nañu benn unir nañu leur force contre yéen de ngir dóor leen ngeen kaaw yéen jullit ñi benn yoon bu ko defee ñu éliminer leen ci kaw suuf waay waay gars yi coalisé wu nañu de dajaloo nañu ngir dóor leen ngeen daanu de nga xam ne loolu boo dëgërul choc psychologique la lay dóor ab choc psychologique bu ko dee yow yaa ngi jege ci xare boo xam ne soixante-dix ñàkk nga wala lu ko ëpp blessure yéen ñi ñëw rek comme ñu koy gise bu ñu àggee ci xare boobu am na ñoo xam ne manuñu woon a demal seen bopp dañ doon awante kii di yenu kii ba sonn teg keneen ki yenu keneen ki ba sonn teg noonu lañ demee ci xam nga kooku koo xam ne ci xare doon nga fa demee ndax blessure yu bari malgré loolu lépp mooy ñu fekk leen ne leen nit ñi kat dajaloo nañ di kuffaaru Quraysh ni di Abu Sufyan qad jama'u lakum dajaloo waat seen seen alal na seen doole nag ngir dalat seen kaw kon nag fakhshawhum ragal leen leen fazaadahum imaanan wax jooju noonu gin leen yokk li nga xam ne mooy ngëm yàlla gin leen am confiance ci diggu yàlla ak borom bi su borom bi subhaanahu wa ta'ala ak ñoom li ñu tontu mooy waqaalu ñu ne ña leen wax loolu xasbunallahu ñun dañ coaliser lu leen neex contre ñun na àddina bi yépp coaliser contre ñun mbooloo mi waaye nag na ngeen yëg ne xasbunaa doy nañu sëkk allahu buur yàlla wa ni'ma ëskay alwakiilu waay akam aax ah, akam ëskëy waay ki nga xamante ne nii alwakiilu moom mooy ki nga xam ne moom la ñuy wàkkeerlu daal di koy bàyyee suñuy mbir de mu ne fanqalabu bi ñu defee loolu tontu loolu fanqalabu ñu daal di dëpp bi ni'matin min allah ci xéewal goo xam ne ci borom bi subhaanahu wa ta'ala la mooy ñu rëcc ñu mucc benn xeet amu fa amaale fa ngañaay wa fadlin ak fa am poñet amaale fa li nga xam ne mooy bénéfice ndax tamit le fait yow Quraysh loolu loolu di waat leen xooy dañ ne ah waa gars yi ñoom ñii yanaa dañoo rek ñoom malgré liñ leen def démb ñu naan tey ñu xëyaat ñuy wax ñu naan dañuy song ci beneen di di ñu di ñu di dugg ak ñun ci beneen xare léegi nag mooy xare ba après loolu nag incha allah bu ñu ci àggee dinañ ñëw incha allah léegi lan la demee noonu ba tax suñu borom ne ñu daal di dëpp bi ni'matin min allah ci xéewal goo xam ne ci borom bi la la la la la tukkee wafat li na ngëneel lam ñam sa su hum su waaye waay lu lu lu ñaaw walla lu lu bon wala lu metti wala ak rayaku ngaañ dalu leen fa de wattabaw ridwaana ñu daal di topp ngërëmu suñu borom subhaanahu wa ci topp gi ñu ko topp topp yonent yonentam bi alayhi salaatu wassalaam bi mu leen lee génn ñëw leen wuyu ma ñu génn daal di fekki Quraysh suñu daal di génnaan malgré seen blessure ak seen choc yi leen dal mu ne wallaahu te buur yàlla du fadlin mooy boroom gëneel du fadlin azim boroom gëneel la gu màgg mu ne innama dalikum shaytaanu yuxawwifu awliyaahu falaa taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum mu'miniin mu ne dalikum shaytaan innama dëgg-dëgg mu ne ah yéen jullit gis ngeen innama dalikum shaytaan gis ngeen mooy shaytaane mooy lii rek mooy ne gis nga euh, euh, euh, moom mooy yebal yuxawwifu awliyaa moom day fexe jullit lay fexe ñoom ñu tiit ñi nga xam ne ñooy ay soldaaram moom mooy ne day fexe boo tax Iblis soo seetul rek ay lay leen laaw Amérique de moom ku leen dof réewu jullit mu dof ba naan day xeex ak moom tête nucléaire yi ñor doo dégg gaa yi di ko wax suñu boroom ne gaa yooyu xanaa xamoo ne Iblis ci boppam mooy jaar ci ay taalibeem ngir ñuy tiital ñi nga xamante ne nii ah ah ñoom di fexe jullit ñi ragal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy taalibeem yi <laughs> ñuy tiital awliyaullah ñi nga xam ne ñoo ànd ak yàlla iblis di fexe ci ay pexeem que ñu ragal di ragal gaa yi ñi nga xam ne ñoo yéeféer <laughs> naa woola inna an-naasa qad jama'u lakum yéen kon fakhshawhum nit ñi dajaloo nañ de contre yéen kon nag tiit leen suñu borom ne gis nga loolu nag Iblis a koy defa isa innama zalikum gis nga nag lii nii nag moo lii lay waaw kay nag lii nii nag ngeen gis fii ash-shaytaan na ko noon la shaytaanee doxalee de ndax moom yu xaw wifu day tiitloo aw mooy day jël gaay jàpp jullit ñi fexe di bëgg awliyaahu ñi nga xam ne ñooy parandoo yàlla yi fexe di dugal ci ñoom ay jax-jaxal ngir ñu ragal moom yéefér yi mbokkam yi moom iblis c'est technique claire yi ñu yor ñoom nga xam ne fii mu ne la ngay xalaat sa biir néeg sax xam nañu ko xam nga loolu kadib la am na nag nit ñu bari loolu lañ foog am na nit ñoo xam ne pour wan la gis nga gis ne instrumentalisation bi nga xam ne moom lañ instrumentaliser nit ñi rawatina réewu jullit yi toll na ci am na ñoo xam ne France gii lañ ne pays occidentaux lañ ne ak lu ñu lu ñu jàng ci fag beeg lépp ba yeewu ñoom jàpp nañ ne même seen biir néeg bu ñu fa nee di wax ndànk américain baa ngi leen di dégg ndax ay ay ay ay technique yu am yoo xam ne boo demul de eh, dara la da cee xam dara xamu ci dara dara ñaata gay gaay ñooy file ci seen ci yi di def lu dul noonu après ñuy rëccu yow ko nga foog ne bu xamoon li ngay xalaat moos loolu dina leen dal wala bu xam ne yow li ngay tëral yow moo tax loolu la buur def gis nga loolu boo amee idée boobu yow kooku lan ngay yow da dangaa mën a jàkkaarloo moom du ci benn terrain boo mën a faire face même moo tax xoolal ñun noonu la ñu mel boo seetloo wolof yi fii mu ne ñoom jàpp nañ ne liggéey liggéey dëkk ba mu baax ñu bari dañ cee démissionné waaye bu ab américain jóge fële daal indi boo xam ne Amérique doyewuñ ko fa dara mu ñëw xaw a yëngu duudi teg benn projet. nga gis gaa yépp topp ci jàppale ko ci mu réussir ñu naan cam waa ji kaana la bokkuñu ci tey américain bokkuñu mooy gis nga loolu noonu mooy ci domaine yépp loolu moo lay dal yow faiblesse psychologique ngay am ak complexe de d'infériorité boobu noonu ngay am mooy tax doo man dara ndax al mashlulu ki nga xam ne moom dañoo dagg li nga xam ne mooy xel mi kooku masluulul xaraka kooku kooku mënatu la yëngu kooku dara mënatu ko léegi nag loolu la mu ne gis nga nag loolu nag iblis a koy def iblis mooy fexe di fexe moom yu xawwifu di leen ragalloo yéen julliñ awliya ahu moom ay ay kiiwam ay ay ay ay taalibeem ah wala mu jàpp gaa yi di jéem a ragalloo awliya allah yi di leen jéem a ragalloo taalibeem yi moom mu ne suñu boroom nag ne falaa taxaafuhum bu leen leen ragal de malgré li ñuy wax yépp yooyu yépp ay people dara du ci dëgg gis nga tous yonent mi alei satu salaam loolu doxal gaa ñu ñëw ne ko yow gii Quraysh de déeg léegi lay la la walla dañeen di ñuy ñëw léegi lay la law xare bu mag lañ nar sumbaat ginnaaw démb bi ñu leen def démb lañ bëgg a tóllanti faagaagal Eh, hasbunallahu wa ni'mal wakil buur yàlla doy nañu te ëskay waay waay ku am yàlla comme kuy koy wàkkirlu waay waay ka baax waay waay ana koy xalaataat keneen moo tax suñu boroom kon nañu falaa taxaafuuhum é eh, bu leen leen ragal de waxaafuuni bu ngeen amee kenn ku ngeen di ragal aka xof na ngeen ma ragal man boroom bi subhaanahu wa taala in kuntum dem nekk ngeen mu'miniina di ñoo xam ne way ngëm leen way ngëm yàlla ngeen mu ne waay walaa yahzunka alladhina yusaari'una fil kufr mu ne walaa yahzunka walaa yahzunka alladhina yusaari'una fil kufr bum la njàqloo ñi nga xam ne foo leen gis ñu ngi njëkkalante ci li nga xam ne mooy ak kéefaru ko weddi yàlla ñoom daal dafa mel ni ñoom seen dund saa bu ñuy génn rek di xalaat di génn yoo xamante ne yi ñi mooy di di di di di exceller ci wàllu mbon nga xam ne tout le temps ñu génne loo xamante ne ni ak naafiq façon naafiq yi nga xam ne mooy dañuy toog àddina bi normal kër dëkk bu normal ñu jekk génn fa benn idée satanique boo xam ne def ko jaare ko nag ci ñi gën a nag ci population bi moo xam góor ñi nga xam ne mooy ci ñi xamul la ñuy jaar wala ñu jaar ci nga xam ne góor ñi xamul a jigéen ñi xamul ñu jaar fa di leen def loo yenn yi ñoom ñu jàppale loolu ab révolution la wala ça c'est la liberté day wan ni yéen xoolal bu dee côté jigéen ñu fexe da ngay gis réew moo xam ne amuñu walla gox boo xam ne amuñu problème ñépp ay sol correctement ñu fexe dugal fa mini am benn ku ñuy koo xam ne nag moom moo koy porter bu commencé nga jékki mbir yi dem ba mbir yi nekk mooy ne xoolal lool rek mooy ne ñoom mu ne suñu borom nag ne gis nga loolu ñuy def wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr gaa yi nga xam ne ñoo njëkkalante ci kéefër rawati na nag bu dee naafiq yi ñoom ñoo gën a raw ñoom nit ñi dañuy jóge ci kéefër di ñëw ci l'islam ñoom ñuy jóge ci l'islam di dem ci kéefër mu ne ñoo ñooñ ci njëkkalante googu ci kéefër ci kéefër bu mu la jaa bu mu la njàqaloo innahum lan yadurru llaha shay'a yëgal ne ñoom du ñu lor buur yàlla dara boo gis nga loolu nag ñuy def kaay ma wax la yow sang bi man alayhi salaatu yow alayhi salaatu wassalaam man boroom bi ma bi nekk ci biir suñu boroom ne yuridu llahu allaa yaj'ala lahum hazan fil aaxira wa lahum azaabun aziim boo gisee suñu boroom bàyyi naafiq yi nii ñuy def nga xam ne defet am ñu gañe ñu bari dee ci ci ñu rey ñu bari ci jullit ñi ñu daal di leen massawu coono daal di leen présenter seen njaal yooyu wane seen tristesse ci li leen dal ñu njëkkante di def ni naafiq yi kii mooy euh, juif yi naan wala baax na ci ñoom walla bu ngeen xam ngeen ne bu ngeen ñu déggoon waxoon naa leen bu leen génn ngeen génn gars yi bu xam ngeen ne was bu ngeen amoon dara ci mbir yi nekk fi naan yéen la yàlla àndal waa léegi mu ngoog gañe nañ leen léegi wax leen ay ca suñu borom ne gis nga gis nga ñooñu noonu di njëkkalante ci kéefër ñooñu noonu buñ la tristeloo buñ la attristé buñ la jàquloo ñoom gis nga lan yadurullah shay'an loolu ñuy def lorul diine yàlla ji dara bu ñu foog ne loolu ñuy def day tax lislaam moo tax gis nga wax yi gaa yi wax ñuy dénigrer l'islam lu nekk ñu wax ko ci àddina bi yow yëgal ne lañ yadu laa yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ñi koy def ak jullit ñi nga xam ne nee nañ lañ waaye dëgg-dëgg ay naafiq lañ suñu boroom nee na ñooñu loolu ñuy def bum la njàqloo yow jullit bi te nag na nga xam ne loolu ñuy def lañ yadurullah shay'an loruñu yàlla dara dara loruñu yàlla nix naana dara dara lañ doon loru yàlla loruñu yàlla te tamit buñ foog ne loolu ñoom seen yooyu ci lañuy ñuy avancement wu l'islam déedéet kaay nag ma wax la xikma bi tax sagis bi nekk ci buur yàlla def ñuy def lool yuridu llahu allaa yaj'ala lahum hazan fil axira ndax buur yàlla dafa bëgg bañ leen a dox benn cër àlaxira mooy da di bàyyi lii mooy bàyyi leen ñuy def yu bon di ci exceller jour bu ne ñuy génne bu gën bees modd yu bon yooyu di mais nga foog ne gars yi course boo xam ne kursu ci mooy yàlla mais ku nekk di xalaat loo koy gën a defe suñu borom ne buur yàlla boo gisee mu bàyyi leen ñuy def lool dafa bëgg du leen defal benn cër alaaxira mooy buñ da leen bàyyi leen ñuy nekk ci leen bu ko defee alaaxira duñ am dara lu mu leen fay dara lu dul yu bon yi ñu fa du am lu baax lu ñu leen fay wala hum te gis nga buñ agsee li dinañ am mbugal azimun gu màgg màgg mooy bàyyi def lii maa leen bàyyi ñuy loxo ci man borom bi mu ne nag inna alladhina ishtaraw al-kufra suñu boroom subhaanahu wa taala ne inna alladina ishtaraw gaa yi nga xam ne dañoo jëndee alkufra ak kéefër bil imaan yi daal di joxe seen ngëm yàlla jënde ko ké jënd kéefër waaye nañu xam ne nañ yadurullah shay'a waaye waaye ñooñu na leen leer ne ñoom ñoom loruñu buur yàlla dara walahum te ñeel na leen adabun mbugal alimun ngu tar mooy yow nga ñëw ci marché bi amoo dara looy def nga fekk koo xamante ne nii moom moom moom moom moom état la mu la mu teg di ko jaay marchandise yu yéeféer la teg mooy ne moom yépp ak kéeféer la teg di ko jaay yow nga ñëw ba ci moom waxaaleen moom mu ne la waa yow mel ni nga ne ko waa sëñ bi yow moom sa kéeféer gii sa marchandise bii loo koy jaaye mu ne sa ngëm yàlla gii de laa koy jëndee moom nga jël ngëm yàlla gi jox ko jël kéeféer gi te moom ngëm yàlla boo nga koy jox moom du ko doyee dara après da koy tëmbeel ci poubelle bi l'essentiel mooy melal ni moom rek boo melee ni moom ci weddi yàlla moom ay mbiram di baax suñu boroom ne nag gaa yooyu nga xam ne dañoo jënd kéefër di weccoo ko seen ngëm yàlla ñooñu na leen leer ne loruñu yàlla te dinañu am bugal mu tar loolu la sëñ bi radiyallahu anhu di wax naan man baa man baa nuuram bi dujaa fa sayandamu loolu lay wax de ne man baa képp koo xamante ne nii dafa jaay euh, nuuran sa jël sa leer dem jàlli koy jànde li nga xamante nii weccoo ko li nga xam ne mooy bi dujaa ci lëndëm këris waay waay koo xam nga ne fa sa yandabu kooku xëlsaf naa waat naa ne kooku xëlsaf naa nu rëccu de suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ne walaa yaxsabanna alladhina kafaru ne walaa yaxsabanna numli lahum xayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin mu ne boolaa yaxsabanna alladina kafaroo gaa yi nga xam ne ñoo weddi suñu boroom subhaanahu wa di yéefér yi bu ñu njortu mukk di yaakaar këni annama numli lahum lii xaare gi leen suñu boroom subhaanahu wa taala di leen xaare fii ci àddina mooy di leen yéexe ñuy def ay bàkkaar mel ni tout le temps mel ni bàkkaar bu ñu def ñoom daa mel ni da leen di yokk longévité comme la Firawna defoon na moom nekk ci kéefér lu mu def ci lu bon mel ni day gën a am santé ba mu jàpp ne nag moom li mu ne mooy dëgg moo tax gis nga nit bokk na ci li nga xamante ne ci la buur yàlla di jaay nit nag mooy yu mel noonu mooy yow nga nekk ci lu bon mais dafa mel ni yow say mbir day gën a dox waa yoo xamante ne nii xoolal rek da nga koy gis da ngay gis réew yoo xamante ne nii seen système yëpp riba la mais croissance biy dox chômage presque nul 4 pour cent boo ko comparé douze pour cent wu français dix pour cent yi waaye xam nga ne kooku presque amuñ dara chômage nul presque deux pour cent de chômage ak ju mel noonu mooy lépp dox mais lépp nag kilo lu la tegu mooy système bancaire bu baaxul ak ay riba waki naxaateeg ay contrat yoo xam ne baaxul mbir yi dox ñoom nag dañuy foog ne nekk ci dëgg moo tax it da ngay gis nit ñoo xam ne ay nit ñu réer lañ. li ñu nekk di réerug réer ñu naan lii bu dul woon dëgg xam nga ne moos ba léegi jeex na ndax lu dul dëgg du yàgg kan moo la lu dul dëgg euh, ça yow li nga tuddee yàgg moo lan mooy iblis dëgg la iblis kañ la fi ne iblis mu ngi jiitu maam aadama alayhi salaam ba mu weddee maam aadama alayhi salaam ba léegi mu ngi fi nga naan ma lu dul dëgg du yàgg yow entre kéefër nekk fi ngëm yàlla nekk fi mais loolu yàgg na fi est-ce que dafa tax ñu ne kon léegi loolu day wane ne kon ak kéefër baax na ndax moom yàgg na fi ah jaamu xërëm yow kañ lañ commencé jaamu xërëm nga naan lu dul yàgg moo tax yooyu ay yooyu yooyu argument des faibles argument la ku xamul mooy argumenté ay lu dul yàgg dëgg du yàgg loolu moom taxul ñuy wax fii dëgg ñaata ñaata ñaata ay neen ñoo fi yàgg ñaata neen ñoo fi yàgg yéen homosexualité gii ngeen di wax mais kañ la xew xoolal ci jamonoy Seydina Lut alayhi salaam ba léegi nii mu ngi am nga naan la est léegi dañ naan ndax baax na ndax bu dul woon dëgg du yàgg non yooyu ay yoo xam ne teguwul fenn kon nag suñu boroom subhaanahu wa taala ne bu wala yaxsabanna alladina kafaru li anfusihim buñ foog noonu ñu nekk ci mooy yàlla seeni mbir di ci mbir di dox si nekk ci mooy yàlla yàlla def ñu gañe ba ñu Uhud tey yàlla di leen xaare malgré yu bon yi ñuy def bu ñu foog ne loolu xaare googu xayrul li anfusihim moo gën ci ñooma bu ñu foogee ne loolu mooy Quraysh bu dee ne réew yi réew yi mooy yàlla nga xam ne loolu lañu dëkkee guddee ngoon mooy seen système ak lépp seen lépp dox ñu naan waaye xoolal ces ces idées ringardes yéen yéen xam ngeen ne moos lii ngeen di wax naan gaa yi ku ku gëmul ku ku ku ku an dhikri fa kooku dina am dundu gu ku ku fi bàyyi alxuraan bi ah <laughs> mais xoolal xoolal pays occidentaux yi ak dañoo yàpp occidentaux sax ñun suñu réew yi nii réewu jullit lañ mais lan la ñuy doxal mooy ne euh, mooy ne yow nga jàpp ne daar ah, waa xoolal ay Chine ak dëkk yi nga xamante ni ay États-Unis ni mu doxe te dara yow charia bi nga wax dañ koo doxal doxalu dara y'a des homosexuels nit ñee ngi fii nit ñi jigéen ñi dañuy sol lu leen neex góor ñi sol lu leen neex nit ñiy def lu leen neex musique bi daw lépp daw te dëkk bi dafa dox waaye yow loo foog nga nekk fi yéen xool leen yéen yéen ñi naan da ngeen di doxal ak stuut yéen xoolal jëlal ma taliban bañ fa newee bañ ne avant 2001 seen dëkk bu naqari boobu nga naan ma la suñu bo <laughs> te ñoom nee nañ sariya lañ doon doxal léegi suñu waroon ne <laughs> bo gis nga nag wala yaxsabanna alladhina kafaru annama numli lahum xayrun li anfusihim gis nga nag ñi nga xamante ni nii ñoo ñi weddi yàlla buñ foog ne xaare négandi gi leen suñu boroom di négandi di leen bàyyi ci biir ñuy def yooyu buñ foog ne loolu xayrun li anfusihim que ah. ne loolu moo gën ci ñoom ah non innama numli lahum li yazdaadu ithma wa lahum adhabun muhin suñu boroom subhaanahu wa ne dama leen di négandi di leen bàyyi noonu ñuy def di wéy ci mbon seeni mbir nag seen mbiru zahir nii ci biti di dox croissance xaalis bi di couler à sàngara si lépp xaalis bi bari gars yi naan vraiment moom moom moom moom c'est la classe suñu boroom ne man maa def loolu bu ñu foog ne moo gën ci ñoom waaye inna maa dëgg-dëgg num lii lahum dama leen di xaare bàyyi leen noonu li yasdaadu isman ngir ñuy gina def damaa génne rocc sama loxo defuma leen dara bàyyi leen mbir yi di dox ngir nag ñu gina chronique ci li nga xam ne mooy mbonte ak façon bàkkaar yi nga xam ne ñoom ci lañ nekk di ko def ndax bàkkaar loo koy gën a répété di gën a chronique bu yàggee doo doo ci am sax plaisir u def doo ci am plaisir mais yow da ngay mel ni koo xam ne danga nga da esclave jëf jooju nga da ngay mujj di ko def automatisme lay doon ci yow comme benn machine foo jaar def ko mais réflexe lay doon mais doo ci amati sax bànneex su ñu borom na nag gis nga yu bon gaa yi di ñii noonu la de bu ñu foog ne maa leen bàyyi noonu mbir yi day tekki ne ñoom li ñu ne dafa dëgg de dama leen di bàyyi li yazdaadoo ngir ñu daal di yokk nag man ci bàkkaar wala hum dina leen ñeel nag azabun mbugal muhiinun gu doyadi mbugal gu doyadi goo xam ne ku ko gis nii da ngay foog ne mais mbugal mii nii peut-être waru la metti waaj yi ndeke waajee gi souffrir le martyre suñu boroom ne subhaanahu wa ta'ala laa leen di négé de léegi gis nga <laughs> yaa subhaanallah gis nga wala madaabul muhin bi da nga foog ne alaaxira la mooy ne ci àddina bi mooy ne yow da gis gaa yooyu noonu comme gaa yi dëkku yéeféréeg yooyu mais xoolal taux de suicide yi loolu du adaabul muhin loolu du mbugal mu doyadi mooy ne yow population boo xam ne yow presque chômage presque amu fi wala boog bu fi amee bariwul en tout cas même bu dee am nañ 14 pour cent de chômage nga comparer seen façon ni ñuy ak ñeneen seen train de vie ak seen kii nga xam ne ñii buur yàlla defal na leen dara ci wàllu àddina waaye teewul comme que dañoo weddi yàlla mbir yi dox nag ñu nekk ci foog ne ñoo ci ne suñu boroom ne maa leen bàyyi noon law li yasdaadu isman ngir ñu gën a bari bàkkaar yi ñuy def gin cee bari gin cee nuur nag te dina leen ñeel alaaxira bugal mu doyadi mais àddina bi dañuy nekk nga gis population yu mel noonu nga naan mii ñii yow dëkk bu mel ne États-Unis par exemple ñu ne la réew la moo xamante ne ni ñaata meurtre mooy am par seconde xaw ma ay seconde lañu wax wala seconde bu ne wala ñaata seconde wala ci am na ku ñu rey loolu du mbugal moo xam ne mbugal mu mu doyadi la dëkk bu toll noonu am loolu lépp ci mbir yi nga xam ne lépp nga fa presque ci wàllu àddina yii mais amoo. yow doo nekk sécurité ñépp armé wu da ngeen di nekk ci lycée bi di jàng benn waaye dugg comme Colombay dugg ratatatatatatat gaa yépp wala ra descendre ñu bari ba laata shérif yi ak seen seen mbokk yi ñu daal di retourner arme bi contre ñoom loolu du azaabu muhin waaye tamit naka mooy ne nekk yenn mooy ne yoo xam ne <laughs> mbugal la moo xam ne mu doyali ngay dund mais psychologiquement ils sont atteints dinañ am lépp mais ils ne am na daal lu leen mànk nga gis boroomu Lamborghini Lamborghini lan Lamborghini xaw ma lan façon oto boobu genre Ferrari ji Lamborghini xaw ma mu dóor balam bal bopp professeur waaja jiite woon Sciences Po New York la dem daal di fay pendre boppam koo xam ne man bañ ma ba wax salaire am ni mu toll waay waay buñ la ko waxee man jàppatuma ko ndax bari waaye fii mu ne manuma la koo limal kooku dia 2011 wala 2012 lañ ko fekk fële ci benn hôtel chambre benn hôtel New York Sciences Po Paris bii ki ko jiite woon mu daal di rey boppam mooy ne da ngay gis ne xam ne noonu la mel loolu kay loolu du azabu muhin ba pare dëkk ci xalaq mooy ak sa xol seen xol nekk ci tiitaange lu yënguñu ne tey ñu dee surtout gars bi ñuy def ay attentat nga xam ni léegi dafa tax dëkk bi kenn amu amatul assurance lu ne bëf gars yi jàpp ne dee nañu loolu nag boo gënee yàlla yow ba bon gars yi man de façon bu yàlla ma naa jël samay précaution du sànni nag sama bopp ci loo xam ne noonu waaye quand ah dinaa jël samay précaution de waaye daal lenn am na. mooy ne lu yàlla def ma xam ne noonu la du teree liggéey de ah déet comme que fu ne la ñuy teg seen bomb yi man dama après man daal li ma man mooy jaa di liggéey jaamu yàlla liggéey dem sama yoon di dox samay soxla du ma teree kii de bu yàlla bindee na falaay karaay fa damay rey ma rey ma benn yoon mais manoo dëkk ci loolu ba sa néeg sax yow lu yëngu nga tiit foo demati di tiit boo toogee sax di naan kafe fenn fu ku kii oto bu ne xaaj sax nga a daw yooyu xam loolu du azabum muhin yu mel noonu mooy ne ay mbir dundu ba goo xam ne mooy ma'ishatan dankan googu yow ci biti nii da foogoon ne kii la man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ne kon maa leen innama numli man maa leen noonu de ñu nekk ci seen mbir yi di dox noonu ñu foog ne xayrun li dañoo foog ne loolu xayrun moo gën li anfusihim ci ñoom innama dëgg-dëgg li am mooy num lii lahum dama leen di xaare di leen nëg di leen bàyyi noon ci biir lawum ñeel leen li yasdaadu ngir ñu gën a nuur nag gina a baril isman bàkkaar yi nga xamante ne nii moom la ñuy jëf mu ne walahum te dina leen ñeel ñeel na leen adaabun mbugal muhiinun goo xamante ne nii goo xam ne guy doya di laate la mu ne nag maa kaana muy tëj nag li nga xam ne mooy kon dernière aaya bi mu noy dernier aaya bi mu ne maa kaana allahu liyadara almuminina ala maa antum alayhi xatta yamiiza alxabiisa min altayyib wa maa kaana allahu liyutliakum ala alxaybi walakin allaha yajtabi min rusulihi man yashaa fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim ne maa kaana allahu buur yàlla nag dafee nekkul nag moom li yadaral mu'minina ala alayhi buur yàlla bu leen foog ne day bàyyi jullit ñi ngeen nekk noon rek lépp di neex ngeen dem badar gañe jeex gaa yépp ñépp nga gis mbooloo yu bari naan dugg nañ ci lislaam ta buur yàlla na nga foog ne di bàyyi noonu rek ngeen xam ne loolu moom mooy mbir yiy neex rek gaa yépp daal di nekk noonu borom bi ne man dama nekkul li yazaral mu'minina di bàyyi woy ngëm yàlla eh, ala ma antum alayhi ci li ngeen ne woon noonu rek hatta ba kera ba ni nga xamante ne yamizal xabiisa ci lay tàqalee li nga xam ne mooy lu bon li min ci li nga xam ne mooy lu teey li mooy al xabiis mooy naafiq yi buur yàlla du bàyyi rek badar jeex noonu ngeen gañe ñu bari dugg ci lislaam mu jeex kenn xamul ku dëggoo ku dëggu buur yàlla deen du ma leen bàyyi noonu fekk hatta yamiza ba ni nga xam yamiza ci lay ràññeelee tàqali alxabiisa naafiq yu bon yi nga xamante ne ku naafiq bu bon bi mina tayyib bi ci jullit bu baax bi nga xam ne mooy ki dëggu loolu la mooy ba léegi tamit noonu la bu ñu foog ne moo tax da gis yii xew événement yiy xew fépp tout le temps nga gis ay xew-xew yuy xew yuy dal julli ñi buur yàlla yooyu yëpp da koo def ngir examiner la ndax fàtte aaya boobu li yabluwakum ayyukum ahsanu amala lépp suuf si lépp suñu boroom da koo def ngir xool yow ana naka mooy dalay feeñu ci mbir yi bés boo xamee ne moom la rek jeex na lu kooku lañ naan aarif kooku noonu mooy ne suñu borom lépp dalay feeñu lépp li mu fi wane lépp li ngay romb yépp pour wan la ne maa ngi maa ngi man maay sa borom man nga war a jaamu maa nekk nii bés boo ko ràññeewee nag ci mbir yi léegi xam ne ha kon ndeke lii la mooy même yi nga xam ne dañu dañu safaan sax ci man ma gis ne dañu safaan ma gis ne buur yàllaa ma fa am lu ma fay wan xam ne lii daa am lu may wan tout le temps yépp nga mën ko génnee noonu muy neex nga xam ne lii la ma buur yàlla ah moom mi nga xam ne mooy mooy kii xéewalaate moo ma feeñu nii ma am tristesse moom mi nga xamante ne nii moom mooy moom mooy tege tamit nit ñi mooy dogal moo ma teg lii nga xam lool boo ko doo nekk boo xamee loolu koy yow yow koy àgg nga liñ naan waa ji àgg na yow àgg nga kon nag mu ne ah, bu ñu wog dama leen di bàyyi noon buur yàlla nekku fi da li yadaral mu'minina di bàyyi way ngëm yi alaama antum alayhi ci li ngeen newoon noon rek xattaa ba kera yamiisa lay tàqalee daal di feeñal daal di simbi li nga xamante ne nii tal te tàqalee li nga xam ne mooy alxabiisa naafiq bi mina tayyibi ci ki nga xam ne mooy jullit bu gëm te teey te baax wa maa kaana allahu mu ne te buur yàlla nag dafay newoon nag la yutle akum di leen xamal alal xay bi di leen wuññil li nga xam ne mooy kumpa gii de mooy ne loolu noonu nii lay def ngir wan leen ko di leen ko wan ci aayaam yi nga xam ne aayatul kawniya ni leen ko wan ci yi nga xam ne ñooy yi xew ci kaw suuf si nii waaye di leen ko wan wa fi anfusikum ci seen biir waaye tamit di ko wan ci xew ci seen biir sociétal ci entre yéen en tant que communauté yooy yépp suñu borom new fi di leen wuññil li nga xam ne mooy kumpa de walakin allaha waaye li am ba des mooy buur yàlla yejita bii mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy bijj daal di tànn rusuli rusulihi ci ndawam yi man yasha'u ku ko soob fa aminu kon nag gëm leen billaahi ci boor yàlla wa rusulihi ak ak wa rusulihi ak ndawam yi nga xam ne moom la yónni ci yéen ndawam yi nga xam ne ñoom la yónni ci yéen na leen gëm de moo tax buur yàlla nag newu fi gëm leen yàlla gëm moom newu fi di leen xam loo kumpa ba ku ku fël rek ngeen xam ne kii moom naa naafiq la xam li muy xalaat ak yooyu buur yàlla ne déedéet déedéet man newu ma fi di leen defal loolu de nit ñoo ku tëb rek nga ne kii naafiq la man xam naa ko buur yàlla buur yàlla ne man newu ma fi di leen wan loolu kon de kon nag gëm leen buur yàlla daal mooy ki nga xamante ne nii yaj tabi mooy tànn min rusulihi ci yi man yashaaw ku ko soppan fa aminu gëm leen billaahi ci buur yàlla wa rusulihi ak ndawam yim leen yónni alayhimu salaatu wassalaam wa in tu'minu yëg leen na nag bu ngeen gëmee wa tattaqoo te ngeen ragal yàlla falakum ñeel na leen ajrun pay azimun gu màgg màgg màgg kon nag wallahu taala alam sadaqallahu alazim kon ci noonu kon jeexal nañu walillahi alhamdu wal minna li nga xam ne mooy aaya yooyu doon wax cinquante-huit aaya yooyu di wax ci ghazwatu Uhud te commencé woon ko euh, ci id tus'iduna non non euh, euh, wa id ghadawta ca aaya 121 wa id ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim banim jeexe nii kon walillahi alhamdu wal na ci kaw noonu kon lañu jeexale loolu léegi nag ci tafsir boobu aaya yooyu li ñu dese kon lenn la muy kon ñu gis ngir tëj suñu bunt bi li nga xam ne moom la sayyidul xaaji Maalik alayhi ridwaanul Maalik daldi wax ci suñu bunt bi lu tuuti tuuti la nag comme ni nga xamante ne mooy bi muy tudd li nga xamante ne mooy xare yi kon tuddaloon nañu abwaa waxoon nañu ne abwaa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaymihimi wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu uhdun waqa'atul ghumami kon waxoon nañu ne abwa mooy xare bu njëkk xare bu njëkk bañ gisoon mooy ghazwatu waddaan dañ koy wax waddaan tamit loolu gisoon nañ ko buwaat xare buwaat ushayrun du ghazwatu ushayra di ushayr thumma ghazwatu safwaan ginnaaw ghazwatu safwaan te mooy badr bu ndaw bi wa badru qitaalin ak badar bu mag bi muy cinq ma sulaymihimi ghazwatu bani sunaym muy siis wa qaynuqaa ci juif gisoon nañ ko muy si sawiqun ghazwatu sawiq ba Abu Sufyaan ibn Harb woon du nizar na dootul sangooti ci janaaba mooy dootuma sëyeeg sama soxna fekk xarew mag yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ lool ghazwatu mu ne ba'dahu Ghatafaanun muy xare Ghatafaan mu ne ginnaaw gi Buhraan di Buhraan fañ kare woon ñoom Abu Sufyaan wala Safwaan ibn Umayya ba waa Quraysh di jéem a teggi di wut beneen yoon ngir dem Shaam mu ne nag ginnaaw buxraan summa buxraanu uxdun uxdun mooy suñu xare bii mooy mu ne uxud moo ci tegu waqatul xumami mooy xare bi nga xam ne bu bari njàqare yi na voilà gis nga li tax mu ne njàqare yi léegi-léegi lu lool xam nañ lu tax gis nañ mooy xare bi nga xam ne ci lañu rey saxaaba yu toll noonu soixante-dix saxaaba keroog faat nañ leen keroog mu nekk tristange gu rëy nekk li nga xam ne muy natt bu rëy bu leen suñu boroom teg ba pare bi gën a rëy nag mooy ñu damb ba ñu yonent bi alayhi salaatu wasallam daal di ciy toj xar kanamam boobu gën a garaaw moo tax mu doon laaj naka la ay nit di texee ñoo xam ne ñoo def seen yonent lii te moom mu leen di woo ci yàlla mooy njàqari yu rëy yooyu dal fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci yaramam ci dereetam muy Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ak ni ñu ko def waxoon nañ la bu doon rey kese sax loolu xaw naa kii quoi mais décapité teg ci ci ni mu gën ñaawee ci ni rey di gën ñaawee ah muy ay yu bari yoo xam ne keroog moom alayhi salaatu wassalaam jànkoonte na ko ci yaramam ci dereetam Seydina Hamza radiyallahu anhu waaye ci ñi nga xam ne ñoo ko nangul ubbil ko seen xol ginnaaw laata ñu koy ubbil seen dëkk muy waa ahlul madina madinatu rasulillah nga gis faat giñ leen faat ñu bari ci ñoom ba keroog li muy metti metti kim njëkk laaj ana la def laajul bàyyite xam waaye man rajulun yanzuru lii maa fa'ala Sa'd ibn Rabi' ana kan ci yéen ñi des xare bi jeex na moo may xoolal li nga xam ne moom la Sa'd ibn Rabi' ci lan la nekk afil ahya'i huwa am fi amwaat ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñuy dundu instant bii wala dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ faat tey yaa subhaanallah muy lu lépp di ay njàqare yoo xam ne yu ko dal la moom alayhi salaatu wassalaam kero Uhud moo tax Sayyidul Haaji Maalik ne Uhdun dane dun ndax loru way yi moo tax du waxul Uhudun ndax boobaa verbe bi day yàq veer bi moo tax mu ne buhr thumma buhraanu Uhdun waqatul ghumami muy xew-xew xare bi nga xam ne moo bari njàqare ya nag voilà blessures yi non seulement ñu ñu rey mais blessures yi bari saxaaba yu bari daal li ciy jële ay blessures yonent bi alayhi salaatu salaam jële ci te ba nañ ni ko sayyidatu Fatima doom ji alayhim salaatu wasalaam dal di arrêté nàcc-nàcc yooyu sang bi bu muy couler nan la ko arrêté loolu lépp mu nekk ay njàq-njàq ay mettit yoo xamante ni lépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam dékku na ko ngir l'islam bi àgg fi nga xam ne waxuma mu àgg fi mu àgg tey mais mu dépassé foofu hatta comme ni wax ne dina dina àgg l'islam bi sa yablughu hadha ad-din ma balagha al-layl wan-nahar diine jii dina àgg fépp foo xamante ni nii guddeeg bëccëg àgg na fa allahu akbar loolu nag du ay nelaw ak toog di mébét du loolu lañ ko ame woon de déedéet mooy fii lañ jaar gis nga ni ñu kër këree ñii ñooy ñi nga xam ne jaahadu ñii ñooy ñi daldi yëkkati diine yi dimbali ko comme li imaam al-Busayri daldi wax ci burda bi voilà ñoom jaahadu maahu waaw ñoom ñooy ñii wantasaru ñii la kon nag lii mooy kon loolu la mooy kon ci xilaas bi waqatul uhdun waqatul ghumami loolu mooy moo ñu jëlal suñu lii lépp walillahi alhamdu wal minna kon wa radiyallahu an cheikh alxaaji malik radiyallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm te gërëm loo ko kon nag ci noonu kon ci la ñu tëje kon suñu bunt bi walillahi alhamdu wal minna suñu boroom def ñu jeexal ko ci premier jour ramadan ci bu 2016 bi voilà premier jour ramadan bu 2016 le 7 le juin 2016 ci lañu jeexale waqantu Uhud